ruwiya an xayri jamiil mursaliin alayhi afdalu salaamayni amiin lawla almashaqqatu alaynaa laftarada qiyaamahu li annahu xayru garadihi mu ne xadiis bii nii gisoon nañ ko bi mu naan bii u mooy xadiis bi nga xam ne moom lañ la waxoon ne ñoo ko mel ni ñoom mu ibnul Mubaarak moo ko soloo mu jaar mais mursal la ci Hassan ibn Atiyya la yem Hassan ibn Atiyya dama ne woon taabi'i la non du taabi'i min atbaa'i taabi'iin mooy alxurasaani voilà bokkoon euh, a dimashqi bokk mawlaahum ash-shaami voilà ash-shaami ad-dimashqi al-muhaaribi mawlaahum rahmatullahi alayhi doom Hassaan ibn Atiyya al-muhaaribi nga xam ne ay xadiisam nekk nañ ci saxiix imaamul Buxaari min rijaali saxiix nga xam ne al imaam al-Awzaa'i mooy soloo ci moom lu bari day soloo ci moom ndax mu xadiis bi ñu la waxoon ci al yow rahmatullah alayhi jaar ci Hasan ibn Atiyya waaw li ñu juuma woon mooy bokkul ci taabi'i yi mais atbaa'u taabi'iin mooy ci taalibey taalibe yoneen ay saxaaba yi lañ voilà mooy ci moom la yem al imaam al Awzaa'i moo ko fi jële ci moom moo jaar ci moom te yoon boobu càllale boobu noonu yem ci ba ci moom mais après day am lu ci tegu moo tax al imaamul Buxaari par exemple moom bi muy solo am na xadis boo xamante ne nii comme ci kitaabul hiba wa ah wa fadliha wa tahriidi alayha baabu fadlil maniha foofale mu ne haddathana musaddad mooy ibnu musarhad rahmatullahi alayhi qaala mu ne nettali nañu isa ibnu yunusa mooy musaddad ne su ki ñu nettali mooy isa ibnu yunus ibnu abi ishaq mooy as-sabi'i rahmatullahi alayhi al-hamadani al-kufi rahmatullahi alayhi mu ne nettal haddathana al-awza'i bi al-imam al-awza'i abdurrahman ah, al-Awzaa'i ash-Shaami ad-Dimashqi an Hassaan ibn Atiyya mu jëlee Hassaan ibn Atiyya mu jëlee an Abi Kabsha as-Saluuli mu jëlee ci Abu Kabsha as-Saluuli mu ne dégg na Abdullah ibn Amr mooy gis nga moom du taalibe saxaaba yi waaye taalibe taalibe saxaaba yi la voilà loolu benn njuumte la woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag lii gi sëriñ bi teg mooy gisoon nañ ko ci suñu jotaay bii ñu génn voilà que ne mooy mooy lépp mooy la xadis ba xool rek mu ne wa ruya solo neesan xayri jami'il mursalin jóge ci ci gën ci way ñi borom bi yónni alayhi yal na nekk afdalu salaamayni mooy ay jullee ki sëlma yu borom bi amin yal na nekk ci moom amin mu ne lan lañ ci la lawlal mashaqqatu budul woon damay bañ coono alay naa ci ñun jaam yi ah ci jaamam ci xeetam laftarad konoonte kon dina farataal qiyaamahu taxaw guddi julli guddi même bu dee ñaari ràkka ya la li annahu ndax lool xayru garad mooy lu gën lu nit ki di sàkku ak lu muy jublu loo xamante ne mooy objectif bu muy am ak loo xam ne moom lay moom lay dajale ak moom lay ut waaw léegi lii wax nañ la mooy xadis bi ñu jóge ci bii weesu ah gisoon nañu ko ci bii nga xamante ne ni moom lañu weesu walillahil alhamdu wal minna radiyallahu ta'ala anil Cheikh al Khadim léegi nag ñu war a continuer ginnaaw gi nag mu ne sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu ngi continuer damu ngi dem mu ne wa shaykhuna al-Junayd wa ibnul Qasim radiya anhuma ilahul alami kilahuma sa'alahu fi an-nawmi an halihi ba'du khiyaril qawmi fa qala lam yabqa lana mimma dhahara siwa rukay'atin adamna fi as-sahr waaw waxoon nañ la fii ba ay ba ci kanam kanam sëriñ bi ci day wax radiyallahu anhu ci ngëneelu julli guddi qiyaamul lay mu ne wa shaykhuna suñu sëriñ ba al junayd <laughs> muy abul qasim al junayd ibn muhammad al kharraz radiyallahu anhu hoho loo <laughs> shaykhu taifa voilà mooy sëriñu mboolooy tasawuf xeet ta suuf yi waaw moom al cheikh al al qudwa al alam al cheikh abul qasim al junayd taala anhu nga xam ne mu ngi génn àddina l'an deux cent quatre-vingt-dix-sept ginnaaw gàddaay yonent bi salaam kon moom ci salaf bokk voilà waaw fil qarni thalithi al ci ponkal min ulama ahli sunnati wal jamaa waaw moom moomu mu ne wabnul qaasimi ak al imaam ibnul qaasim muy abu abdillah abdurrahman ibnul qaasim al utaqi al misri kooku mooy kan mooy borom moom al mudawwana la ca ne moom lañ ko doon laaj voilà <laughs> mooy taalibe imaam Malik bu rëy mooy mooy le le taalibe de imaam Malik par excellence waaw Ibnul Qasim boo déggee ñu naan qaala Ibnul Qasim fil Mudawwana ak yooyu moom mii la taalibe imaam Malik nga xam ne ay vingtaine d'années jëm kaw la la la la la dar imaam Maaliku rek rahmatullahi alayhima ah dëkkoon kojoo woon Misra waaw nga xamante ne nii moom ak ak boobu moom kan mooy moom dafa siiw moom surtout <laughs> indal waxuma la ci Maalikee rek mais en dehors rawatina ci mazhab bi voilà daanaka ay waxam moom moom moom lu nekk ci mu daw wana moom daanaka mooy mooy mazhab bi moom <laughs> voilà <laughs> voilà mu ngi noonu moom moomu nag nga xam ne mu ngi génn àddina l'an mille mu ngi non cent quatre-vingt-onze lu may wax ni <laughs> l'an cent quatre-vingt-onze ginnaaw gàddaay yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi jëla génn àddina moom al imam ibnu al-Qasim Abdurrahman ibnu al-Qasim al-Utaqi rahmatullah alayhi mu ne ñoom ñaar mook euh, al imam Junayd ak al imam ibnu al-Qasim radiyallahu anhuma alhamdulillah mu ne radiya yal na kontaan anhuma ci ñoom ñaar ilahul alami ki nga xam ne moom dong moom moom moom moom àddina bi tam moom ci àddina bi moom dong lañ fi war a jaam kilaahuma ku nekk ci ñoom ñaar sa alahu laaj na ko fi naw mi ci nelaw mooy bi mu génnee àddina ñoom ñaar ku ci nekk ba nga génnee àddina am na ku la gis ci nelaw ci gént daal di lay laaj an xaalihi ne ko ku nekk ka ko gént ne ko waaye yow nan nga mujj sëriñ bi noo mujj sa mbir ba'du xiyaaril qawmi kan moo ko laaj lenn ci ñi nga xam ne ñooy tànneefu ñu gën ñi ñu baax ñi ci mooy nit ñu baax ñi ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom dañoo kojoo seen boroom waaw bañ leen laajee lu ñu wax ku nekk ci ñoo wax nii fa qaala mu ne lam yabqa lanaa desewuñu mimma zahar ci li feeñ si lu dul ci ay xéewal rukayaatin ci li nga xam ne mooy ay rakka yoo xamante ne nii yu si yu ndaw adam naa moom la ñu saxe woon fi saxar ci njël waaw lii daal di ñëwee fii daal loolu li feeñ ñu gis ko ci suñu jëf yañ doon jëf li nga xam ne daal moom lañ gis mu feeñ fii te moo ñu dese mooy ruqayat ñu tëdd wuñ ko sax ay rakka ndax doyadal gu ñu doyadal ñoom seen jëf ndax ñoo xam seen borom ne lu ñu mën di def daanaka du dara ci kanamu borom bi lool kese lañ gis mu dese ñu. sëriñ bi ne nag. ma annama hum fiihi matlabul jalil fa aynama fiihi siwaahum min fudul mu ne xoolal rek <laughs> ma anna mais kam nga al imam Junayd di ñu lan wax al imam ibn al Qasim yi radiyallahu anhu ak fan ñuy toll ñu ne ñoom li leen dese mooy ay rukayaat ay rakka yuñ saxewoon ci saxar ci njël mu ne moo tax mu ne ma ànd ak annama hum fiihi ñoom la ñu nekkoon ñoom ñii ak ñi mel ni ñoom ñoom imaamul Junayd bi ñoom al imaam ibnul Qaasim radiyallahu anhum li ñu nekk woon fiihi matlabul jalil moo doon sàkkuteef ki nga xaman ñoom li ñu doon def mooy sàkkuteef ki nga xam ne mooy sàkkuteefu borom bu bu kawe bi ñoom ci loolu lañ doon ne ngërëmul yàlla lañ doon ut ci lépp lépp lu borom bi sàkku ci lañ doon jéem a ne ci lañ doon fexe yar ci seen bopp te jaleen jiite woon ñene woon seeni sëriñ ca lañ leen yaroon te ñoom it ba ñëwee ba toll ni tarbiya noon lañ doon def nit waaw léegi mu ne waaw maf wa ñoom bu ne ñi nekk ci ñooñu ñoom ñoo naan li ñu gis fii ta deseñu fi mooy rukayat ay rakka yu ndaw yu ñu doon def ca doon saxoo ca njël waa ñun malgré liñ nee woon lu baax mais fa ay namaa fiihi si waahu mais man damay laaj man Bamba radiyallahu anhu ay namaa fiihi ana li nga xam ne moom la nekke si waahum ñu wuteeg ñii gilleen a suufe min fudul ci ay futilité waaw yow ñi nga xam ne luñ nekk luñ masaane nekk mooy loo xam ne sàkku téefu borom bi tabaaraka wa taala ak moom lañ cay sàkku di ut ngërëmam ca loolee seeni dal seen lépp seen jàngale yi di di di yee nit ñi imaam Junayd di nga xam dafa siiwoon ci tasaare njàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam baatinan wa zaahira al imaam Ibnul Qaasim duñu ko présenté ti bu dee ñoom ñooy wax lii mais lan ngay xalaat ñi nga xam ne ñoom ñoom seen temps leneen lañ ko doon wee lañ ko doon paase lu wuteeg ay ay yàlla laa ilaha illa allah waaw ci ay fuduul ay futilité yoo xamante ne nii seen njariñ des na amu ko sax waaw léegi nag moo tax mu ne ay cam si déglu ma fa in ajazta an qiyaamin wa siyam fi layli wan nahaari ma fi lil haram walam tatub bi tarki wan nadama fa anta mahrumun la dal qiyaam mu ne kon fa in ajazta ndeem lottu nga an qiyaamin ci di taxaw guddi di jullil sa boroom wa siyaam waaye it lottal nga lottu nga ci di wooral sa boroom waaw ndax waxoon nañ la lool waxoon nañ ko ca buntu ya wa kaana malikun imamuna yudim fi kulli soow sawma adde harfi jim ak bañ gisoon ci bunt bam defoon ci wàllu koor moo tax duñ ci yàgg voilà këne imaam Maalik da doon saxoo weer wu nekk ñetti ñu ne la lool xadiis bu yonent bi saa saa waxoon la Seydina Amr ibn Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma wa ardaahuma nañ ko ci buntam mu ne bu dee lottu nga ci di taxaw guddi def lii yonent ma la saa saa wax bu dee ñaari rakk la wasu waaye koor même bu dee altine yeeg sa euh, euh, xam alxamis yi daal dina lay fàddu mais fexeel weer wi nga ciy woor minimum ñetti waa boo ko mënoon aw minimum at mi rek yef dara on door de farata yi waaw bu dee yooyu yëpp nag lottu nga ci mooy an qiyaamin fil di taxaw ci guddi wan naxaar waaye lottu nga ji yu woor siyaamin wala mooy naxaar moom lay àndal di woor ci bëccëg yi maa fiile ba pare yow lool nga nga lottal ci sa bopp ba pare waaye nag teewulaa ma fi'lil xaraam ngay def lu xaraam teg ci te lottu nga nee nga ci lu def lu baax yile walam tatub te gaawoo tuub dellu ci sa borom bi tarki ci saase nga bàyyi yu xaraam ya nga nekk wan na daama te rëccu ci ñàkk ya nga doon taxaw ak tamit di di di ci yu bon yi nga woon yu xaraam yi gis nga boo ko deful gaaw fa anta yow mahrumun ku ñu xañ nga la dal qiyaama ca bésub taxawaay ba yow dinañ la xañ yiw te di ko rëccu ba léegi wala ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina wala alihi wa sahbihi ajma'in